waaye yonent bare saa saa wax na ci beneen xadis boo xam ne qad rawahu al imaamu muslim rahmatullah alayhi bon du moom kese ah mais dañuy wax noonu rek euh, après dem ci kitaabu zakaat baabun taxawuf maa yaxruju maa yuxraju min zuhrati dunya min zahrati dunya imaam muslim jëlee. ci xadis wax naa ne dañuy bàyyi càllale yi ngir gaaw xadis sayna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala axwafu maa axaafu alaykum maa yuxriju allahu lakum min zahrati ad-dunya qaalu wa maa zahratu ad-dunya ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala barakaatu al-ard waaw allah nee na ne saa sam nee na axwafu li gënal teetlu ci man maa la nga xam ne axaafu aleykum moom laay ragal ci yéen mooy maa yuxriju laa li nga xam ne borom bi moo koy génn la ko ñel leen a zahrati ci tóor tóoru àddina àddina dem ba neex bir yi neex lool gars yi di ay expédi ay ay ay ay escapade bi am alal ju bari alal ji coulé à flot waaw bari yi xéewal yu ubbeeku waaw waaw lekk yombu naan yombu affaire yi alal bari au lieu delloo leen seen borom far mu leen dévier leen ci seen borom loolu laa gën a ragal li borom bi di génn ci tóor tóoru àddina ñu ne ko sahaaba yam doon waxal ne ko radiyallahu anhu wa ma zahratu dunya ya rasulallah waalan mooy tóor tóoru àddina bi yow doonante balay saa sa mu ne barakatul ard mooy barkey suuf si xéewal yàlla fii la ko borom bi ah, wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ci asamaan si lay wàcc seen wërsëg mais ci suuf si la koy la koy la taw yeeg ak xéewal yi bu ñëwee suuf see génn production yi di génn entreprise yi lépp ci suuf si lañ ko samp waaw mbir yi di génn lépp waaye nag affaire yi dox pétrole gaz bauxite nangam nangam ak yeneen mu ñu nekk ay filières yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo ciy dund l'argent coule à flot bu ko defee mbeewte nag dugg leen loolu laa gën a ragal ci yéen waaw benn ngo beneen <laughs> waaw kon bu doonee yonent saa salaam ne biñ ko laajee mu ne ghayru dajjali akhwafuni alaykum kon beneen a ngi akhwafu ma akhafu alaykum ma yukhriju Allahu lakum min zahnati dunya waaw wa kadhalika rawa al-imam Ahmad fi musnad al-Ansar hadith Mahmud ibn Labid radiyallahu anhu allah ba léegi fi axwafuni ghayru dajjali axwafuni alaykum leneen lu dul dajjal laa gën a tiit ci yéen Seydina Mahmoud ibn Labid saxaaba la bu ndawe woon radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna axwafa ma axaafu alaykum ash-shirku al-asghar bala ñu àgg nii mooy fi ñu génn léegi ñu def lu kaalim ak dajjaal da ñu ne la li ñu waxoon sànq dajjaal phénomène la boo xam ne day ñëw te du daj ñépp mooy bu ñëwee dina daj fépp ba mu des Makka ak Medina du fa dugg mais xeet yeneen bay saasaam ba ko yeneen saasaam nettalee ak Seydina Nuux laqad di woon nay avertir nitam ñëpp ci mbonuk masiixu dajjaal amul nee na amul benn yonent niñ gis xadisoo yi ci buntu bi ci ci bon buntu ci buntu bi ñu nekk kene amul benn yonent bu yonent sa bu borom bi ma sa yónni illaa lu dul ne anzara qawmahu xëpp na ay ñañam ci mbonuk masiixu dajjaal mbom yonent saa sam ne laqad anzara nuuhun qawma sayyidina nuuh alayhi salaam xëppoon na ay ñañam ci masiixu dajjaal avertir na mettre leen en garde dànkaafoo na leen ci mbonuk masiixu dajjaal kooku de toute façon depuis boobu ba ñun ñii wax mucc nañu ci masiixu dajjaal dajjaal ñëwagut ku jàpp ne àddina bi suba lay jeex mooy yow vraiment yaa méconnaître yow yow yow waxu yoneen saa sama alxuraan <laughs> amaaraatu saa yu bari gis nañ ko mais yooyu mooy yu ndaw yi mais yu mag a mag yi fukk yooyu ah Xudayfa al-Xifaar yi doon wax Abu Surayja loolu ñëwaguñu loolu yaa gën a tay na gisaguñu ko radiyallahu anhu Allahu akbar mooy alors fitna yi nga xam ne mooy fitnaay alal en yóbbu na nit daal di nit jullit rey mbokku jullitam ndax alal waaw te yeneen saa saa waxoon ne idal taqal muslimayni bi sayfayhuma bi fi nnaar hadiis sayyidinaa Abuu Bakr Nufay ibn al-Haaris radiyallaahu mu ne yeneen saa saa nee na ñaari way wommat yi ñaari way jullit yi bu ñu dajee ku nekk yor arme sa bopp sa morom. ki ñu rey ak ki rey safara lañ jëm te lii indi reyante yu bari yépp zahratul hayatid dunya la tóor tóoru àddina gu gu doye ci te gaaw a jeex te ñàkk solo ak faydaak ulla ñu ne ko yeneen saa sal ñun xam nañ ki rey waaw fama baalul maqtul parce que kat waaye bu rey ñëw rey bokk ak jullitam mais xam nañ kooku que ne moom bàkkaar bi mu def kooku safaraam ñun xam nañ comprendre na mais ki ñu rey nag mu ne kooku bëggoon na koo rey kee da koo njëkk a rey bopp da koo njëkk a rey kese sinon moom moo doon rey ki ci def alal alal ji nga xamante ne nii ay pays yu ngi xeex ay réewu jullit di xeex seen biir ndax alal waaw ndax ay alal ay puits de pétrole ñii ne territoire bi ñoo ko moom wala ñii ne ñoo koy xëccoo ñii ne kii ñu takk guerre dóorante ci ay bomb waaw ñu faat ay bakkan yoo xam ne yashhaduuna an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam limaada li ajli zahrati alxayati dunya alxaqira waaw ñu rey ñoo xam ne ñu ngi seede ni amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ndawam ngir lan ngir tuur tuuru àddina yi waaw ay gaa yoo xam ne pare na ngir dammaate ay nit rey leen ndax alal pouvoir alal ji ñuy gérer waaw ñu jàpp ne ñeneen ñi ay menaces ngir ñoom ñu ñu faagaagal leen kon loolu lu garaw la waaw te loolu mën leen di alkanek nit dunyan wa uxra kon axwaf allahu akbar maa axaafu alaykum maa yuxriju allahu lakum min zahrati dunya kon loolu leer na kon ñëw ci xadiis Seydina Mahmoud ibn Labid beneen mbir bu yonent bi alayhi salaatu salaam waxee fii ci xadiis Seydina An-Nawaas ibn Sim'aan wala Sam'aan radiyallahu anhu bi ko saxaaba yi ne ah lu tee duñu tiit yeneen saa salaam li muy yaa tudd sànq ci bëccëg dajjaal ak yooyu réyal mbiram ci nangam mu ne leen ghayru dajjali akhwafuni alaykum leneen lu dul dajjal laa gën a tiit ci yéen kon hadisu Mahmoud ibn Labid radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar qalu radiyallahu anhu wa ma ash-shirku al-asghar ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala ar-riya yaqulu Allahu azza wa jalla lahum yawm al-qiyamah ida juziya annaasu bi a'maalihim idhabuu ila alladhiina kuntum turaa'uuna fi dunya fanzuruu hal tajiduuna 'indahum jazaa'an allah nee na yonent bay saa saam dane leen gis nga li ma gën a tiit gin ko ragal ci yéen mooy ashirk ashirk al-asghar mooy bak mooy mooy li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, bokkaale bu sew gi te tuuti la tasghiranna min al euh, la tahqiranna min az-zunubi shay'an fa inna al-jibala min al-hasa waaw moo tax way ko toorab bi ne bul xeeb ci bakkar dara dara dara dara dara dara ndax gis nga montagne yi li ñuy rëy rëy ay xeer ñoo leen composé yu sew am na montagne yoo xam ne ay xeer yu sew lañ waaw mu ne li ma gën a ragal ci yéen mooy ashirkul asghar mooy bokkaale bu sew bi ñu ne ko sahaaba yi ne ko waaw wa ma shirkul asghar ya rasulullah dawal yàlla saa sallam lan mooy bokkaale bu sew yow ndawal yàlla saa mu ne leen ar-riyaa moom ngistal am na ci benn beneen riwaay dana nit ki day jóg di julli di ko rafetal alors que nit ñee tax waaw comme niñ ko fi yàggee wax rek bu ñëwee ci mbooloo ñu ne saa yi jiitul ji dama ngaa gis mu dem wala gée wala fajar allahu akbar waaw alhamdulillahi rabbil arrahmaani rrahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin di ko baaral di ko baaral timis la woon bi ñu nekk ñu ko bare da nga mi tas mu dem këram am neuf mètres carrés bu dee neuf mètres carrés la wala ab salon bu rëy bu dee moom kese la waaye madame ne pas là wala doom yan ñëwaguñu mu war a julli gée mu jël taxaw ah waaw ah waaw bëri waaw bëri na la taxaw Allahu akbar la gàddaay sànq si sa nga saa jullit malaaka ji da ngay xam ne kii julliwul yàlla non non non timisam ji duguloon pour yàlla ngir mbooloo mën a woon daa leer nañ ni jarul explication bu bari yoneen saa sam nañ loolu laa gën a ticc yéen mooy jaamu yàlla yoo xam ne yàlla ngeen ko war a defal ngeen naay sal ko taaral ko ngir bëtu ña leen di xool ak ñi leen di dégg ak ñi leen di yëg mais pas yàlla loolu mooy shirkul asghar bu bu ngand baa ngand ba de bay génne ci ci diine waaye bii génnewula ci diine mais mën na laa toroxal mu ne moo tax gis nga waa ji bu ko borom bi fayee lii muy def ëllëg yawmal qiyaam xam nga lu borom bi mi nga xam ne moo tedd ta màgg lu mu leen di wax yawmal qiyaama day wax façon gaa yooyu di nekk ci loolu bu fayee nit ñi ña rafetaloon te doon ngir yàlla in juziya naasu bi nit ñi eh, rétribuer leen seen jëf yu baax yu sell lañ doon def ngir yàlla. kantaa ñoom ñu ne leen izhabu kantaa yéen wéy leen aca ila alladhina kuntum turauna fi dunya aywa dem leen na doon gisal ci àddina waaw du soxna ya diriyànkee koñ ba nga bëggoon nga bëggoon a doose waaw ñoom nga bëggoon doose léegi demal ci ñoom waaw paaye nga bëggoon doose aka demal ci ñoom sa moroom ya nga bëggoon a doose ne sa maas doo seen moroom waaw léegi demal ci ñoom waaw ñu ngeen doon gis tël di leen wan jëf jëleen yàlla nit ngeen koy def pas ngir yàlla mais ngir ñin na léegi dem leen ci ñoom fanzuru ca àddina du doye di jata yeex na léegi léegi fii ci àddina fanzuru dem leen ca ñoom hal tajiduna indahum jazaa ndax di ngeen daj fa ñoom ak pay guñ leen di fay yéen dem leen loolu tawfiix la yeneen saa sam ne lii laa gën a tiit ndax la lii moom mooy day yàq jëf waaw day yàq jëf si foo xamante ne waa ji du ko yëg waaw mais bu muusoon tuuti xam ne lii moom defu fi dara parce que euh, lii muy def du pour yàlla pour bëtu nit ñi la pour nit ñi dégg la ko ah alxuraanam ju neex ji c'est pour gars yi ah voilà fii noo waroon moom kese du jàng nii de waaw wala muy jàng moom kese di jàng n'importe comment dégg gaa yi am ñu ñu ñuy dugg rek mu changé baat bi def ko un une une une voix mielleuse waaw benn baat bu saf bu bu bu bu saf bu bu bu bu bu saf leen te neex. clair de kii moom yàlla taxul waaw. léegi nag nag kalangaatu ci lu ko neex ñaan hadis ba nee na bu ngeen di jàng man la lam yataghanna bil qur'aan ak man la sawaay arrêté caaxaan laa wax hadis boobu bi nga nekkee yow kese xamoo ko woon <laughs> lu tax dafa woo ko wala yaa billah wa a'adana Allahu min ash-shirk al-khafi yal nañu boroom bi musal ci al-shirk al-asghar al-khafi shirk bi nga xamante ne nii daa ah te dafa sew. yeneen saa salaam fii mu wax lool boo digganteem ak dajjaal mooy bii ñépp la mën a dal képp kenn koo xam ne sax ngëm yàlla des na parce que boo gëmee yàlla dëgg-dëgg di nga xam ne man kan laay jaamu ku ma bind ku bind nit ñi yàlla laay defal que ma julli entre les plus grands saints du monde ci seen biir laa nekk di julli wala que je sois dans le désert de Gobi wala de la Mauritanie c'est la même chose manum dund parce que borom bi mooy ki nga xamante ne man dañu ma ci surveillance am foofu ak fii jeex na te moom laay jaamu jaamuma keneen man ku li rabbi <laughs> salli li rabbi salli li rabbi salli li rabbi waaw yëgg naa waaja di ko doon ko sax salli li rabbi salli li rabbi man waaw kay yow de li ngay xam na solo salli li rabbi yaa liggéey voilà yow moom del salli li rabbi jullil ngir sa borom sa ngir sa waaw julli woo ngir ñeneen wooruma ngir ñeneen ndëkkëru gii ma nekk koor gi suba insha allah saay fii yee boo moom <laughs> alors que boo weetee foo xam ne gaa yi kenn xamu la nga commencé ndékkee ka añ sa biirum néeg ci weeru bëkk ci wooru koor kan nga koy def kooku mooy shirk voilà kon bii gis nañ kon bii ndax bii fattaaka la daawul fattaaka ab virus la boo xam ne saa phagocyte waaw day yàq waaw nga xam ne nit ki day ñëw yowmal qiyaam ñu ne ko amilatun naasiba waaye fan tas laa naaran haamiya doon na jëf de doon na julli doon na woor doon na jihaad ak yooyu yëpp la yooyu yëpp nga xam ne ngir yàlla nga ko war a defal waaw nga dem ar-rajulu yuqaatilu hamiya ar-rajulu yuqaatilu shujaa'a ar-rajulu yuqaatilu li yuraa makaanahu 'inda an-naas gisoon nañ ko fii hadiis Sayyidinaa Abuu Muusaa al-Ash'arii ci Riyaad bi radiyallaahu anhu waaye yaa rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam faman huwa fii sabiilillaah qaala man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya al-'ulyaa fahuwa fii sabiilillaah Sayyidinaa Abuu Muusaa al-Ash'arii Abdullaah ibn Qays ibn Xadar ibn Xadar ibnu Xandaar mu ne yoneen saa sa nee dañ koo laaj ne ko waaw waaye doo xam ne day xeex day xare di faire la guerre xam ya parce que fii la bokk ah, ñun les américains lañ laal ah ils vont voir nous les Peuls ñun lay laal ils vont voir ce qu'ils vont voir nous les Sérères lañ laal dinañ xam ne ñun Sérères yi duñ seen nguur nangam ak in nangam yéen wolof yi lañ jàll yéen wolof yi mooy koo xamante ne ñun les sénégalais nangam ah, ah, gabonais yi dañ xam ne duñ mooy yooyu yooyu mooy moom moom li mu doon moo tedd ba am lu tax waa ji di ko ki xamiya waa ji nag ngir wane njàmbaar keneen coom day xare ngir wane ne ah je suis zoro des zoro moo dàq c'est le plus grand sniper de tous les temps moo dàq pew pew gina ay li li plus grand gaawut que son nombre nangam ak nangam ngir rek ak galon yiñ koy tegal di ko taktal mu naan ha bii c'est général des nations unies moo ma ko takkaloon boo ñëwee salon mu rangale yëpp su jaar ak li yuraa makaanahu inda naas gis yi nga xam ne mooy bërëbam euh, def ko amiral jóge l'amiral def ko ñoomin euh, lieutenant amiral jóge foofu ñoomin gars ñu ci def euh, di dem commandant après ñoom maréchal des maréchal des <laughs> maréchal le maréchal <laughs> nangam ak nangam yooyoo ko neex ñu ne yoneen saa sa waa kan moo nekk ci yoonu yàlla mu nekk nekk ci yoonu yàlla mooy man qaatala képp ko xare li takuna kalimatullahi hiya al huwa fi sabilillah ke xare ngir kàddug yàlla muy shahadatu an illa wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam illa allah goog taxaw moo nekk ci yoonu yàlla ku deful loolu rek yaa ngi nañu yàlla muccal waay kon benn ngoog beneen beneen boo xamante ne nii ba léegi dañuy gis li yoneen wax ci suñu xadiis bii nii mille huit cent huit bu Seydina An-Nawwas ibnu Sam'an ibnu wala Sam'an boo wax baax na ghayru dajjal akhwafuni alaykum ginnaaw xadiis Seydina Mahmoud ibnu Labid radiyallahu anhu ñu ñëwaat ci xadiis Seydina Mawlana Abu Zarr beneen Seydina Abu Zarr radiyallahu anhu kama akhrajahu bunu Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ci Musnad al-Ansar hadith Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anil jami' ah Zayd ibn Wahb ba ko fekkoon fële <laughs> ca Rabada ba mu ne village boobu jege Medina laajoon ko na ko Abu Dharr lan moo doon nekk fi mu ne daa amoon problème ak Seyna Muawiya Saam la ne woon après woolu ko bi ñëwee Euh, mu wax ko ku nekk mu wax ko version Seydina Usmaan ne ko bul demaat foofu parce que foofu problème a fay am waaw bu la soobee kana xayta waaye bul sori nga nga dandu waaye bul sori nee na looloo mën di fii buñ ma jiitaloon Abdal Habashi sax dinaa ko toog ginnaaw li ma dégg yooyu saa saa waaw moo tax Ummu Dar soxnaam doon wax naan gaa yi dañ naan Abu Dar dañ koo sama borom kër dañ koo génne dañ koo exilé Usmaan du dëgg mu ne loolu amul ne sama borom kër Seydina Abu Dar li taxoon mu ñëw Rabada yeneen saa sa moo na ko woon yaa Aba Dar ida balagal bunyaanu sal'an fakhruj minha waaw nee na Abu Dar nee na yeneen saa moo ko ne bu Medina di yokk dëkkuwaay yi xam nga dëkkuwaay yi day yokk yaakaar nga ne Villeurbanne de aujourd'hui moo doon Villeurbanne de deux mille deux mille vingt non de de de deux mille quatre de mille neuf cent quatre-vingt mukk fu bari fii gaay bi kay àll kese la woon tey dëkk bu la nag jël mbir tamit noonu la woon mu ne ko bu bë eh, bu gox yi di yokk de eh, Medina di yokk nit ñi di dëkk muy yokk dëkk bi di yokk ba àgg salaa tubaab bi naan mooy foofu xandak nekk montagne boobu noonu tiim xandak salaa bu àggee bu nit ñi di dëkk ba àgg foofu ah yow génnal dëkk bi mu ne loolu moo ko ngi waaw kon kazzabuna yi Zayd ibn Wahb bi da hadis boobu Musa Imam al-Bukhari moo ko laajoon radiyallahu anil jami' nee na moom mu jële Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu Seydina Abu Dhar ne jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallah akalatna ad-dab'a qaala ghayru dhalika akhwafu 'indi 'alaykum min dhalik an tusabba 'alaykum ad-dunya sabba fa layta ummati la yalbasuuna dahab foo xam ne saa sa wax na li mu gën tiital ci xeetam Seydina Abu Dar nee na dafa am radiyallahu anhu benn waaye dafa jóge ne mel na ne nag ci kaw gi la jóge woon quoi ni yàlla la bi jàmbat si laay maral gi ñàkk gi xaxt gi walla dabo euh, muy maral gi ñàkk taw gi ay way yoneen saa salaam mu ngi jeexal suñu lépp suñu alal yépp ñu yàqu ndax ñàkk taw xaala yoneen saa salaam ne ghayru dhalika akhafu indi min alaykum min dhalik ne man leneen lu dul loolu moom laa gin a ragal ci yéen ay sécheresse yi dal nit ñi ak ñàkk loolu borom bee ko def waaw waaw borom bi dina fitnaal jaamam ci lu ne waaw waaw loolu moom loolu borom bi ci boppam moo jël pacte ne loolu euh, loolu lu muy def la loolu euh, lu muy def la quoi loolu du problème man du loolu moo ma tiital ndax borom bi waxoon na wala nabluwannakum bi shay'in min al xawf wal ju'i min al amwali wat naa ci sama dëgg dëgg te wat naa ne dinaa leen natt lenn lu ma leen di laal ci ak ragal bu leen di dal ak tiit jekki yiw benn affaire boo xam ne day tiitoo dëgg nii dañuy ngir a ngéene waaye ak xiif ak wàññi seen alal yi ngeen doon am sa mbir doon dox lool am lu ñëw ne fuuf lépp wala lu bari daal di ciy ñàkk seeyaa yu bari daal di daal di daal di daal di daal di daal di àgg par terre yi agene wu yi moom jaare fa effacé wu ba faw waaye seen bakkan yi may jël ci seen njaboot wasamaraat ak seen eh, eh, mbay yi doon baax seen gàncax yi seen fruits yi seen récolte yi doon baax mu am année yoo xam ne maay ñëw wàññi lépp wala man nawet bi dara du ci baax wala mu dem ba muy rafet mu ñëw indi loo xam ne day yàq lépp waaye bu boobaa wa bashir as-sabirin bëggalal ña nga xam ne lii lépp bu leen dalee dañuy muñ ngir man kon nag ghayru dhalika axwafu indi alaykum min dhalik yeneen saa saa ne ñàkk geeg maral geeg yooyu leen dal leneen lu dul loolu laa gën a tiit ci yéen waaye xam nga loolu mooy la an tusabba alaykum ad-dunya sabba te loolu niroo nag hadiisu Abu Dar bu njëkk bi bi mu ne zahratu dunya laa gën a tiit ci yéen mooy ñu sotti ci seen kaw addina alalu addina waaw an tara al-hufaata al-'uraa ri'aa ash-shaa' yatasaawaluuna fil bunyaan yeneen saa saa waxoon nañu ci ashraatu saa yi nga xam ne duy gën a mag xadiis sayna Jibril alayhi salaatu wassalaam bi mu laajee ma saa mu ne ko kiñ koy ki koy laaj ginu koo xam kiñ koy laaj ginu koo xam ki koy laaj mu ne ko wa ma ashraatuha wa ma amaaratuha ana lan mooy màndargam yi bam naan an talida al amatu rabbataha mu nam lay teg wa an tara al-hufaat al-'uraa ri'aa ashhaa yatataawaluuna fil bunyaan yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne nga gis gaa yi nga xamante ne amuñu woon dara daanaka sol dàll sax amuñu woon dàll yu ñuy sol waaw ay pieds nus lañ doon def daal di mais noonu seen dàll yi lañ nuwee ci dàll lañ nuwee woon ci lu bari ci ay am am loo xam ne amuñu ko woon nga xam ne seen gannaaw jur ji lañu doon topp ku ci am dara sa li rëy rëy ay ñeer xarak ñett ak yooyu ay nag yooyu quelque yooyu kii rek jàpp nga dem àddina nag wubbeeku ci ñoom ba yeta taawal wu nañu am ay may bari ñuy ñuy ñuy yokkom dëkk ku nekk di ñu ne ñëne ay tuur yu dul jeex ci tabax yi ñu naan burju sàngam moo gën a rëy burju beneen bi balaa muy daaneel quelques années beneen pays bi def lu gën a yaatu lool wala ci biir koñ bi ay gaa yu am doole yu commencé borom bi jay leen ci wàllu am amu ubbi leen wàllu am amu dunya waaw les nouveaux richards là abdullah ñuy njëkkante ci tabax yi ku la tax jàkk tabax ab villa ñu naan mooy àjjana mu ne wekki mel ni ko ci nekk ci une concurrence ferme kii dóor na benn villa boo xam ne waaw keneen ki ne xaaral j'arrive je vais cravacher il va voir moom bi muy naan j'arrive je cravacher keneen ki yëg na ko moom il va cravacher plus haut ñu tappa ñu jàppale ko noonu nag ah walla iyaazu billaah xam nga bii niru nag bële <laughs> mu ne man li may ragal ci li ma gën a ragal ci yéen du ñàkk yi ak sécheresse yi waaye mooy ñu xëpp seen kaw sotti leen addina am amu àddina ak sotti waaw fa layta ummati ay aka su aka neexoon waaye man yoneen saa sama xeet laa yalbasuuna dahab du ñu sol or parce que sol or dafa xaram ci góor gisoon nañ fii bu yàggul rek ci kitaabu umuuril manhiyyi anha gisoon nañ xadiisu ñoom si yaay ummu salama yaay seydina abu abu uh, hudayfatu min al yaman waaw radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma voilà oh allahu akbar oh, woon nañ ci loolu jarul ñu ci ñëwaat waaw entre quatre grammes vingt cinq jàpp six côté yooyu yow kese dagan te lool xaalis pas or or moom daa xaram waaw bu dee ci jigéen takkaay lañ ko ko may mais mënu jël yor ci ak kopp bu ndaw bu muy naane son thé wala yooyu di jaanil ele raffiné non dafa xaram wala di ko orner sa kër yéeg sa kii ak fa ngay toog ak chaise yooyu yàlla tere góor gu mu takkaayam xaram wal iyaadu billah kon mu ne fa layta ummati ay way aka neexoon sa waw xeet laa yalbasuuna dahab ñu bañoon sol li nga xamante ne mooy or léegi nag ñu jël bu mujj ngir te xam naa fa la yem ngir tey <laughs> parce que hadis bi hadis bu bu bari ay joxi ñoo <laughs> kon fi nga xam ne bi an-Nawwas ibn Sim'an wala Sam'an radiyallahu anhu biñ ne yenn saa niñ ko waxee li tax ñu tiit fa qaala ghayru dajjal axwafuni alaykum waaw leneen lu dul dajjaal a tiit ci yéen nañ jël bu mujj imaamu Allah mu daal di solo ba léegi ci waay ci musnadu Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma al-Ansari mu ne wa sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna axwafa ma axaafu ala ummati amalu qawmi Luut wal iyaazu billah mu ne yeneen saa salaam nee na inna axwafa inna axwafa maa axaafu bokk na lii gën a xam ne moom laa gën a ragal ala ummati yi ci sama xeet amalu qawmi Lut mooy jëfu waa kër yàlla yonente yàlla Lut alayhi salaatu wassalaam mooy ak ngóor jigéen waaw nee loolu bokk na bu la nee axwafa yii nag yi nga fi gis mooy bokk na yi gën a ragal ci sama xeet mooy boo xam ne bu ñëwee mën na leen a faagaagal mën na yóbbu ñu bari waaw ci ay musiba yu bari yoo xam ne ci leen di jëme ci jëf di ñuy jëf bakkaar yu réy noonee mu ne li ma gën a ragal ci sama xeet mooy amala qawmi Luut jëfu waa kër Seydina Luut ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mooy góor jigéen nga xam ne léegi dañ ko tasaare banaliser ko waaw waxoon nañ la mbon kenn du ko banaliser yeneen saa sam nee na bokk li ñuy gine ragal ci xeetam mooy loolee waaw ay góor yu sëy ki góor jigéen ñi di def sëy ki jigéen ñu jàpp nañu ngi ci ñu gis ñuy gën a dañuy am soxna non góor jigéen ñoom dañuy am soxna mais ay góor jigéen lañu mais yenn jour dañuy dem ak nekkal ko ci seen moroomi góor ni ñoom wal iyaadu billah ab jigéen ñoo xam ne tamit noonu dañu am jëkkër mais ay lesbiennes lañ ñoo xamante ni ñooy dañu am ay jigéen ñoo xam ne seeni xarit yoo xam ne wala ñoom dañ ko ci nekka waaw boo leen gisee nii jàpp ne kii de moom moom rëcc na kii moom waaw nekk ci sëyam te boppam nangam ak nangam waaw loolu mooy nit booy seedeel sa mbokku jur seedeel ko li nga gis amal ci moom root ci rofet waaye ci bu yàlla feeñaloon lépp waaw nag waxuñ la nga ñëw di fuyee nit ñi ah di seet déedéet loolu dafa xaram gisoon nañ buntu riiba ak yooyu li la euh, imaam euh, al yoon wax nan ngay dagge loosu képp koo xam ne ah, daa ñëw di la riiba di la nammaam nammaam di la toxal ay wax ni ngay def bokkoon na bu ko gëm waaye bul jéem a la mu la ne la mu wax ca sa bokk nga koy jéem a ndax bu boobaa bi ab mu ngi lay dugal ci virusum bi la bi ko dal waaw kenn du toog di soupçonner nit naan saa yi mais ni moo gisee muy doxe kay góor jigéen la may nuru wal iyaazu billaah loolu bàkkaar bu rëy rëy rëy la waaw waaw ñun naxudu nnaasa bima yuzhirun wallahu yatawalla sarair ah bari na Seydina doon wax loolu radiyallahu anhu ñun li ñuy jàppe nit ñi Ibnu Mas'ud bi gisoon nañ ko fii ci Riyad bi waaye bi ñëwee naan ko diw mi <laughs> mu ne ko mu ne eh, eh, ñun nag dañoo aay ñu nekk di di kii quoi ah <laughs> di lëñ bët kiiw nit yeeg yu mel noonu léegi ah waaw di dëkk di dugal ay pièces gars yeeg benn kii ma pièces yeeg façon yu mel noonu ak tamit di lëñ seen biir yéeg ah, mel na ay espion seere nañu espionné nit ñi. ngir di la ngay soupçonné di xool ndax dëgg la am dëgg loolu yaa ngi ci bàkkaar bu réer waaw kon lii kon muy nekk leneen loo xam ne saa sam nee na moom la gën a tiit ci xeetam kon insha allahu taala dañuy yem nii yaa bay kon nu ngi fi nga xamante ni kon moom la sayyidna Nawwaan ibn Sim'aan wala Sam'aan radiyallahu anhu ne yeneen saa sam bi ñu tuddalee eh, dajjaal benn bëccëg yëkkati wàcc yëkkati wax waaye yañu tiit ba jàpp ne mu ngi ci ginnaaw tàndar garabu tàndar may biñ ñëwaatee ci ngoon gi mu seetlu ko ci ñun nañu waaye lan moo leen dal ñu ne ah saa saa kat li nga tudd tey ci dajjal hmm, wàcc yëkkati ba ñu ragal ne mu ngi ci ginnaaw mu ngi ci tàndar garabu tàndar may fa yi ax dajjali axwafuni alaykum leneen deludul dajjal moom laa gën tiit ci yéen kon insha allahu taala